jullit ñi ginnaaw bi nga xam ne ci lañu faat seydina zeyd ibn xaarisa ak seydina jaafar ibn abi taalib ak seydina abdallah ibn rawaxa radiyallahu taala an il jamii te ñooñu ñooy ñi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam désigné ngir ñu jiite armée bi ginnaaw gi ñu daldi dëppoo ci seydina xaalid abu suleymaan sayfullah radiyallahu taala anhu xatta fataxa allahu ala yadey bani boroom bi subxaanahu wa di defe ñoom ñu gañ waxoon nañ ci jotaay bi weesu ko ne dajale boobu al imaamu al xaafiz ibn kathir rahmatullah alayhi def mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne ñenn ñi ba ñu reyee al umara thalaatha ñoom dañoo dem seen yoon ña nag ñoo fa des ki leen jiite woon di seydina xaalid ibnul walid radiallahu anhu ba ni ñuy gañee romain yi ba am ci ñoom li nga xam ne mooy butin de guerre comme niñ ko gisoon di saxiixu imaamu muslim ibn al ak musnadul imaami Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jamii. kon noonu la xare bi jeexe imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi di ñu nettali ci kitaabul maghaazi ci saxiixam bi. keroog bi nga xam ne ci lañu faat seydinaa jaafar ibn abi taalib te dañ ne woon dinañ ci ñëwaat laata ñuy gis lii ne mënoon nañ ko gis keroog biñ gisee ne faat nañu ko imaam al buxaari raxmatullah aleyhi dane xaddatanaa ahmadu bn abi bakr qaala xaddatanaa mugiiratu bn abdirahmaan al an abdillahi bni said an naafi'in an abdillahi bni umara radiyallahu taala an iljamici annahu qaal kon imaam albuxaari mu ne xaddatanaa nettali nañu suñu sëriñ di ahmad di doomu abi bakr moom mu ne nettali nañu mugiirata bni abdirahmaan al-Maxzumi loolu boo demee ci saxiix imaamul Buxaari dana rek xaddatanaa Mugiira ibn Abdirahmaan an Abdillahi ibn Saciid e, ku mel imaam al moom moo ci yokk yooyu ngir man bëgg a leeral <coughs> ne la bokkul ak al naam moom imaam al-Mizzi raxmatullaahi waaye bu dee ci saxiix imaam al-Buxaari dane xaddatanaa Ahmad ibn Abi Bakr qaala xaddatanaa Mughira ibn Abdirraxmaan an Abdillaahi an Naafic an Abdillaahi ibn Umar kon mu moom al mu jële ci ki nga xam ne mooy Abdullaahi ibn Saciid moom mu jële ci Naafi' Naafi' jële ci di sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn ta'ala anil jami' annahu qaala mu moom Abdullah ibn Umar gisoon nañ ne ci jotaay bi weesu ko ne moom ni mu ko waxee nim na ci musnadu riwaay yu bari yi gis ci musnadu imaamu Ahmad ibn Hanbal ko moom bokk na ci ñu dawoon keroog waaye bul fàtte ñoom laata ñuy jóge foofu di dem fekkoon nañu fàtkan seydina Zayd ibn Haarisa ak seydina Jaafar ibn Abi Taalib ak seydina Abdallah ibn Rawaaxa loolu lépp fa fekk moo tax seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu mu ne moom muy nettali ghazwatu Mu'ta mu ne kuntu fihim àndoon naag ñetti njiit yooyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam tànnoon ne bu ñu te ci riwaaye bii waxul in usiba de mu ngi sax imaamul Buxaari dana in qutila zaydun waaw dane amara rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fi ghazwati mu'ta zayd ibn haarisa fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in qutila zaydun fa jaafar wa in qutila jaafarun fa abdullahi ibn rawaha mu ne alayhi dafa jiital seydina zayd ibn haarisa keroog xare mu'ta mu ne bu ñu ko faatee seydina jaafar mooy jiite bu ñu faatee jaafar <coughs> seydina jaafar seydina abdallah ibnu rawaxa ki nga xam ne mooy jiite léegi moom mu ne moom seydina abdullah ibnu omar moo tax ci riwaay mu ne qaala abdullah moom mu ne kuntu fihim fi tilka al man ibnu omar de radiallahu taala anhuma bokk naa ca ña àndoon ak ñoom participer woon naa ci xare boobale faltamas naa jaafar bi ñu faatee jaafar bin abi taalib radiyallahu anhu sayyiduna nee na ñu daal koy làm di ko seet fa wajadnaahu fil qatla ñu ñu fekk ko ci ñi nga xam ne jotoon nañ leen a faat keroog wa wajadnaa fi jasadihi bid'an wa tis'iina min ta'natin wa ramya mu ne ñu ngi fekk ci yaramam moom seydinaa jaafar bid'an wa presque quatre jàpp quatre jàpp quatre vingt ci ay jam jam ak xeej ay xeej yu ñu ko sànni allahu akbar seydina imaamul buxaari raxmatullahi alayhi ba léegi soloona ba léegi ci kitaabul maghazi beneen riwaayé boo xam ne bu ibnu umar la ba léegi muy seydina abdullah ibnu umar naafi jële ko ci moom ba léegi raxmatullaahi ala aljamii moom seydina abdullah ibnu umar mu ne annahu waqafa ala jaafar abi taalibin yawma idin wa fa adadtu bihi xamsiina bayna ta'natin wa darbatin minha shay'un fi dubure keroog man seydna abdullah ibn omar taxaw naa ci kooru jaafar tiim ko wa huwa qatil moom seydna jaafar fekk mu nekk ku ñu faat nee na ma konte lu mat ci cinquante diggante luñ ko jam ak ay dóor jaasiñ ko dóor wala ay xeej amul benn ci yooyu loo xam ne lu nekk ci gannaawam la mooy lépp ci kanam la ah, léegi mu nga ne mais cinq dana wan quatre-vingt-dix-neuf wala côté bii mën a cinquante euh, kii nu mu demee noonu ku mel ni imaam al-Hafiz ibn Hajar boo demee ci Fathul Bari yaatal na fa foofu di eh, ci yooyu mais dañuy citer rek li imaam al-Hafiz ibn Kathir wax pour bañ a guddal ci wàll wi mais boo bëggee gis euh, imaam al-Hafiz ibn Hajar boo demee ci baar yi yaatal na foofu di jéem a dajale ñaari wax yooyu kanta imaam alxaafiz ibn kathir dane wa wajhu aljamci bayna hadihi alriwaaya wallati qablaha anna ibna umara radiyallahu anhuma ittalaca ala hada alcadad wa gayrahu ittalaca ala akthar min dalik aw anna hadihi fi qubulihi usiibaha qabla an yuqtal falamma suri'a ila al-ardi darabuhu aydan darabatin fi dhahri fa'adda ibn Umar ma kaana fi qubulihi wa huwa fi wujuhi al-a'daadi qabla an yuqtal radiyallahu anhu mu ne moom imaam al-Haafiz ibn Kathir rahmatullahi alayhi mu ne li ni ñu mën a dajale ñaari riwaaya yi bii ne cinquante benn ay quatre-vingt-dix-neuf kën a seydna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma moom cinquante yi la gisal boppam ñeneen ñi ñoo gis yi ci tegu ñoo gis yeneen li quatre ba ñoo gis la compté ba mat quatre-vingt-dix-neuf walla kënee anna haadihi fi qubulihi usibaha yuqtal yi mu ne ci kanamam la mooy xaw nga bee de cinquante yi amul benn bu ci nekk ci ginnaaw kon mooy yooyu noonu mooy ci kanam lañ ko ko jam laata muy faatu <clears throat> fa lamma suri'a ila al ard bi mu daanoo nag ci suuf si ndax jam-jam yu bari ñu daal di koy dóor ci gannaaw bi euh, ba ni nga xamante ne nii boo compter nag yooyu yi ci kanam ak yi ci gannaaw ñu daal di ma quatre vingt voilà léegi Seydina Abdullah ibn Umar moom li mu compter mooy yiñ ko jam ci kanam laata muy faatu ndax bi mu faatoo daanu mooy ngay imaginer kon daanu ja nga xam ne day dëppoo ak biir bi léegi ñu koy robb di ko dóor ay jaasi nag ak i jam xeej ba boo compter yi ci kanam ak yi ci ginnaaw ñu daal di mat quatre vingt moom mu ne moom yi mu konteel boppam Ibnu Umar cinquante la te mooy yi nekk ci kanam kantaa yeneen yi mooy ginnaaw bi mu faatoo la moo tax mu ne beneen bi boo leen boolee mu mat 99 wallahu taala aalam waaw <coughs> kon nag ginnaaw bi nga xam ne moom lañ gis loolu léegi gisoon nañ ñibbi gi gisoon nañ ñibbi gi ak oo gisoon nañ ko ci riwaay yële ba nga xam ne ci la ñee doon dem mooy ñi njëkkoon a dem nit ñi deen leen xëpp suuf comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon di leen wax yaa furaar yonent mi alayhi salaatu salaam nan laysu bil furaar bal humul akkaaruun awil karraaruun léegi nag armée bi ñu ci des bi ñuy dellu nan lañ delloo moom la imaam ibn Aa'iz di nettali raxmatullaahi alayhi mu ne wa qafala almuslimuuna fa marruu fi tariqihim bi qaryatin lahaa xisnun lahaa kaana ahluhaa qataluu fi dihaabi almuslimiina rajulan min almuslimiin fa xaasaruuhum xattaa fataxahu allahu calayhim canwatan wa qatala xaalidun muqaatilatahum imaam ibnu caa'id raxmatullahi alayhi mu ne wa qafala al muslimuun ginnaaw xare bi nii jullit ñi dañoo ñibbi biñ gañee kon romain yi romain yi tasaaroo daldi daw bañ rey ci ñoom comme na xamante ne noonu lañu ko gise woon seen kilifa ya jàpp ci ñoom comme la soo suq na comme la euh, dañ gisoon ci riwaaye bee passé bu imaam ibn Ishaq bi ba ñuy gis euh, ku nekk yi doon dëgëral euh, wax yi wa suqnaa bani ammihi mooy ñu reyee euh, euh, njiitu ki nga xam ne moo jiite woon euh, arab ya ñëwoon di jàppale ñi nga xam ne ñooy romain yi voilà kon nag <coughs> te mooy Maalik ibn Zaafila bañ ko reyee te ki ko reyoon moo doon Qutba ibn Qataada al-Udhri déggoon nañ mu E, e, wa suqnaa nisaa bani ammihi ghadata raquqayn suuqal na'am voilà kon mooy bañ amee lool nag ba pare day dellu am fa de guerre rey ci ponkalu romain yi ñu bari ak ñi jiite woon ci côté arab yi satellite romain yi imaam ibn aiz rahmatullah mu ne waqafala almuslimun ba ñu paree foofu jullit ñi wane gannaaw bi ñibbi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne fa marru fi tariqihim bi qarya ñu romb ci seen yoon wi benn benn village laha hisnun village boobu nag dafa benn forteresse benn citadelle boo xam ne bien fortifiée mu ne kaana ahluha qatalu fi dhihaabi almuslimiin rajulan min almuslimiin mu ne village bii nag bi jullit ñi jógee madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam di dem mu'ta ci ale bi ñoom ñii dañoo daa am ku ñu rayoon ci jullit ñi waaye comme que mbir yi fële lañu jëmoon te bokkuñoo la ah kàccoor ba defoon mooy ñëleen ñoom Saduus ñoom Saduus ñoom dañoo leen a karoon ak cinquante personnes ñu rey leen minhum Saduus waaw ci waa Bani Ghassan gaa yi nag ñu rey benn jullit gaa yi bàyyi leen manuñ leen a jàpp manuñu def dara ñu dem mais ci retour bi ñu rombaat foofale nag fa xaasaruhum ñu daldi leen assiégé xatta fataxahu llahu alayhim anwa waaye ñu assiégé leen gars yi ne ñun moom on se rend pas ça sera une guerre totale mais ce n'est on va pas livrer jamais ñu assiégé leen ñu daldi ba nu yàlla subhaanahu wa taala di def jullit ñu duma leen moo tax mën a wa qatala xaalidun muqaatilatuhu ñi nga xam ne ñooy doon xare ci ñoom seydinaa xaalid xare ñoom ba ni buur yàlla di def ubbi foofu la ñu daldi leen gañe noot leen ñoom kuffaar yoo yële ah ginnaaw loolu imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aley bi ñu àggee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bi nga xam ne xam nga waxoon nañ la ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni ñu ko gisoon ci xadiis seydna anas inda al imaamu al buxaari raxmatullah alayhi kene yonent bi alayhi salaatu dafa nettali saxaaba yi radiyallahu anhum la fa xew qabla an yatiyahum xabaruhum laata xabaaru muta xare ba di agsi la leen ko nettal jullit ñi yëg ci ca keroog ne qutila al umara ath-thalatha faat nañu njiit ñetti njiit yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam tànnoon waaye imaamu ahmad euh, imaam ibn Isaaq na ko noon ibn Maaja surtout imaam ibn Isaaq nañ jël imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi dafa nettali loo xam ne bi sanadin saxiix kene am na waa kër Seydina Jaafar yëguñu woon xabaar bi ba yonent mi alayhi salaatu salaam di ko nettali saxaaba yi keroo te loolu imaam abu daawud as-sijistaaniyu rahmatullah alayhi daal dina koy solo na ko noonu imaam ibn maaja ak imaam at-tirmidi na ko noonu imaam al-xaakim fil mustadraki mu ne saxiixul isnaadi walam yuxrijaa imaam az-zahabi nag waxu ci dara na ko noonu imaam al-bayhaqi solo na ko ci as-sunanul kubra ci xadis boo xam ne xadis bu wér la imaam ibn isxaaq nettali fa loo xam ne day wane ne wa ndax waa kër Seydina Jaafar ñoom yëguñu woon xabaar bi ndax ay gone lañu woon mooy doomam yi eh, boo fàttee bañ doon gis xabasa dinañ ci ñëw léegi bu ñuy def tarjama ñaari doomam yi di Seydina Muhammad ak Seydina Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne ñoom ndax ñoom ay xale lañu woon c'est normal que ñëwuñu bi woote ci yonent bi alei saatu salaam di woote mooy loolu en général mag ñey dem moo na imaam ibn Isxaaq ne xaddatani Abdullah ibn Abi Bakr an ummi Iisa al-Xuzaaciya an ummi Jacfar binti Muhammad ibni Jacfar ibn Abi Taalib an jaddatihaa Asmaa binti Umaysin radiyallahu taala an iljami annaha qaalat imam ibne isxaaq mu ne xaddatani nettali na ma abdullah ibne abi bakr sama sëriñ di abdullah ibne abi bakr an ummi isa mu jële ci ku ñuy wax ummu isa an ummi jaafara ummu isa jële ko ci ummi jaafar binti muhammadin ummi jaafar xam nga ummu isa mooy yaayu isa yooyu dàkkantal la yu ñuy dàkkantale yenn jigéen comme koo xam ne dafa am doom ju tudd isa ñu naan ko ummu isa mais loolu waxoon nañ la ne ce n'est pas que tout le temps daa fekk mu am doom ndax sayyidatu aisha radiyallahu anha masula am doom te pourtant dañ koy wax abdullah yaay abdullah di ko dàkkantale doomu se grande sœuram di sayyidatu asma doomam jiñ naan Abdallah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu moom lañ doon dàkkantale sayyidatu Aisha te juru ko naan moo tax ummu Abdillah abu Abdillah sayyidina imaamu Maalik ibn Anas abu Abdillah Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal abu Abdillah al Buxaari kii kii nag ummu voilà ummu ummu Isa mooy abu abdullah sayyidatu Aisha nag moom du abu comme que jigéen la ummu abdillah yaay abdullah dàkkantalam la woon te pourtant masul am doom gisoon nañ tamit frère u sayyidina Anas ba waaw abu umayr te abu umayr xale la woon bi muy faatu xale la woon sax kooku tollul sax fu muy fu muy gisee eh, fu muy génte bay am doom boom faatu pourtant abu abu umayr lañ ko doon nooye boo tax dàkkatal tekkantewul ne waa ji dafa am doom ju tudd noonu wala sûrement tout le temps dafa am doom ju tudd noonu walla boog dafa am dafa nekk ku war a am doom ak jépp kon ah, mu jële kon Abdullah ibn Abi Bakr jële ko ci Umm Isa al-Khuzaiya an Ummi Jaafar mu jële ci Ummi Jaafar binti Muhammadin moom muy doomi Muhammad Muhammad boobu di doomi Jaafar ibn Abi Taalib mooy Seydina Muhammad bi ñu la doon wax sànq doomu Seydina Jaafar moom ak beneen frère am bi Abdullah ak keneen Awn Awn Awn Awn ibn Jaafar ibn Abi Taalib <coughs> ñoom ñett an jaddatiha ummi jaafar jële ko ci maamam di asma mii seen maam ñoom ñépp binti Umays pas asma bint Abi Bakr asma bint Abi Bakr gaa seen maam la mais maam ju sori la mais asma bii mooy asma bint Umays gisoon nañ ko ci nisaa'un xawla rasul sallallahu alayhi wa sallam newoon soxnaay seydina jaafar ibn Abi Taalib annaha qaalat mu ne moom sayyidatu asmaa dane lamma usiba ja'farun wa asxaabuhu daxala alayya rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne eh, bi nga xam ne ci lañu faat lii mooy laata nit ñi di ñëw nit ñi di jóge toolu xare ba ba ñuy door a faat sayyidina Ja'far xabaar bi dikkal yonent mi alayhi salaatu salaam mu wax ko jullit ñi nee na mu daal di may dikkal ba ñu faatee Seydina Jaafar ak àndandoowam ya radiyallahu anhum mu ne daxala alayya rasulullah yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñëw ci man dugg ci ci man wa qad dabaghtu arba'iina manna fekk euh, mooy Euh, wulli xam nga dabaaxa ak dabaax mooy kuy wulli quarante man nan man nan mooy ay kayl la mooy kii de mesure la bu ñuy unité de mesure waajantu ajantu aji nii ma mooñ la nga xam ne moom laa doon mooñ mooy mu nekk ci liggéeyu waa këram waaw di leen waajalal loo xam ne ndax mooñ ji lu ñuy lekk la araw gu ñuy mooñ ngir defari laax ak yu mel noonu walla yi jëm daal ci li ñuy lekk wala yeneen mu ne wa ghassaltu baniya fekk na yonent mi alei saa saa bi muy ñëw lii lépp def naa ko sang naa samay doom wa dahantuhum ma diw leen wa nadaftuhum ma raf ma ne ma sang leen ba waajal leen qaalat sayyidatu asma nee na fa qaala radiyallahu nee na yonent mi alei saatu bi mu duggsee nag fekk yi yëpp def naa koo bare mu ne ittinii bi jaafar ittinii bi jaafar nee na mu ne ma indil ma doomi jaafar yi indil ma leen ah nee na fa ataytuhu bihim fa shammahum wa zarafat aynaa bi ma leen indilee bi ma bi ma leen indee mu daldi leen fóon waaye nag li ci doy waar mooy après rongoñ yi commencé tuuru ci ci ci lexam yi moom alayhi salaatu wassalaam ah na ne ah hmm? fa qultu nee na man asma bint umays ma ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam bi abi anta wa ummi maa yubkiik abalaghaka an ja'far wa ashaabihi shay'un nee na mën a yonent bi alayhi salaatu wa salaam Hmm? bi abi anta wa ummi jënd naa la sama baay man asmaa bint umays ak sama yaay dama bëggoon a xam lan moo la jooyloo ndax dangaa jote ay xabaar ci jaafar ak ñamu àndaloon ca xare ba moom yëguloon la xew instant bii moom seydatu asma bint umaysin yëgul li xew yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko naam usibu hadha al yawm ne ko waaw jële naa ci am naa ci ñoom xabaar tey jii lañ leen faat allahu akbar min alaamati nubuwa mooy muy nettali loo xam ne ca siri la xew mu ne fii ci madinatul munawwara nettali ko ca saxaabaami radiyallahu anhum daldi dem kër saydatu ja saydina saydu ja saydina jaafar fekk fa njabootam ngir yëgal leen ko mu ne leen usibu naam usibu hadha al yawm mu ne tey jii lañ leen <clears throat> lañ leen faat nee nag fa qumtu asiixu wa wajtamaa ilay an nisaa wa xaraja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila ahli nee na bi ma ko waxee rek fa qumtu ma jug asiixu rek yuuxu mooy réflexe loolu en général jigéen ñi la pëlu muy dal mooy xabaar yu mel lii xam ne yu tiis la loo xam ne xaare wu ñu ko woon muy nag loo xam ne wa mu xasee ñëw ah mooy soppeem ba sëriñam boroom këram mi nga xam ne taxawu ko ci fépp ci lépp Seydina Jaafar man huwa Jaafar man huwa Seydina Jaafar ibn Abi Taalib kenn du ko laajtee di moom mi nga xam ne mu tabe mi nga xam ne fu mu masa rombe abul masaakin fu mu rombe ñi nga xamante ne ñooy ñu ñàkk ñi ci pauvre ci biti mu andi leen këram lu fa nekk ñu bokk mu bokk kook ñoom bu gisee ne du doy moom du ci dugal loxoom bàyyi kook ñoom allahu akbar ku mel noonu xam nga ne mos kon mu rafet na muy Seydina mi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam ne ko ashbahta xalqi wa xuluqi allahu akbar ne ko yow Jaafar dangaa niru sama bind ba niru sama jikko allahu akbar waaw akbar kooku kay muy boroom këram moom sayyidatu Asma bint Umays bu yëgee ñu ne ko faatu na ci nii waay waay ana la man lu dul yuuxuwaay moo yey nee na fa xumtuma yuuxu ci ga nim gaawe jigéen ñépp daldi ñëw dajaloo ci man yonent bi alayhi salaatu salaam génn ilaa ahlihi ci waa ñoñam ci waa këram fa qaala laa taghfulu an aali jaafar an tasna'u lahum ta'aaman fa innahum qad shughilu bi amri saahibihim mu ne dem ci waa këram ne leen bu leen yëgadi ci wàllu waa kër jafar ci ngeen defaral leen ñam mooy defaral leen ñam toggalal leen tey taxawu leen ci lépp luy togg seen kër ñoom bu leen leen bàyyi ñu yéen toggu leen jox leen loo xam ne mooy tax duñu ndax toggu tey te lu ñu togg ñoom ndax fa innahum qad shughilu bi amri saaxibihim ndax ñoom kat ah qad shughilu préoccupé nañ leen mbiru bi amri saaxibi saaxibihim seen mbiru seen waa mooy seen kilifa di Seydina Jaafar ci faatoom tax na talatuñ leneen kon imaamu Ahmad daal dina koy solo tamit ci yoonu imaam Ibn Isaaq bii ah na ko mooy xadis mel nii moom xadis yu wér la ñoom kon comme niñ ko gisee nii na ko noon imaam ahmad soloo na ko ci beneen riwaaya boo xam ne jaarul ci se imaam ibn isxaaq ndax foofu dane xaddatanaa sufyaanu qaala xaddatanaa jaafar ibn xaalidin an abihi an abdillah ibn jaafar annahu qaala lamma jaa na'yu jaafar xiina qutila qaala annabi isna'u sallallahu alayhi wa sallam isna'u li aali jaafarin ta'aaman faqad ataahum amrun yashghaluhum aw ataahum maa yashghaluhum kon imaam ahmad foofu dane xaddatanaa sufiyaan dane seydinaa sufiyaan moo ko nettali di ibnu uyayna moo doon sëriñam sufiyaan ibnu uyayna qaala mu ne xaddatanaa jaafar ibnu xaalid seydinaa jaafar ibnu xaalid moo ko solo moo ko nettali moo leen nettali an xaa an abihi mu jële ci baayam di Xaalid an Abdullah ibn Jaafar mu jële ko ci Seydina Abdullah ibn Jaafar ibn Abi Taalib annahu qaal moom mu ne lamma jaa naayu Jaafar yëggal tàggeeg ja Jaafar ba leen dikkalee xiina qutila ba ko faatee fële ca Mu'ta qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax defar leen ñam li aali jaafar ngir waa kër jaafar taaman isna'u taaman li aali jaafar isna'u li aali jaafarin taama defaral leen waa kër jaafar li nga xam ne mooy ñam faqat ataahum ndax dikkal na leen amrun yashghaluhum mbir moo xam ne da leen a préoccupé Allahu akbar Allahu akbar kon lii la Euh, nañ taxaw tuuti mooy ñun gis nga lislaam dëj ni mu doon demee ñun est nii lañuy doxale yàllallah yaa subhaanallah yàllallah yaa subhaanallah xoolal bu dëj amee nga xam ne ñenn ñi àgg nañ ci ci ñàkk décence ci indécence ci ba dem ba ñu naan dëj yi léegi ñoo dàq ngénte yi walla ya Allah Allah Allah ibadallah nga dégg ñu naan dëj yi ñoo dàq ngénte yi ndax dëj moom mooy minimum surtout kilifa la walla góor la walla jigéen la ajaa diw moo génn àddina walla alaaji diw loolu moom nu mu dee dee nag dina dina daan waaw akbar subhaanallah te loolu lépp ci charge kañ lay ne famille bi famille bi nga xam ne ñoo ñàkk ñoom la buur yàlla nattu tey jël seen waajur walla jël ku cher ci ñoom nga ñëw yokkal leen ci loolu ay bor yoo xam ne moom lañuy ñuy war a ràngoo di ko tegoo dem ci boutiquier bi wala lool di fa jël rek naan ko utal kay ngay bind liñ fi jël yépp buñ paree fay la ñu pare duñu ko mën a fay yàlla ba pare ñu jël loolu li ci gën a téye garaaw léeg-léeg ñu bëgg koo faye li nga xam ne moom la bu dee waajuru kër gi la ñu bëgg jël héritage bi di ci fay bor yoo xam ne c'était pour teral nee nañu ñoo xam ne dañoo ñëw ngir jaale si ya Allah ya Allah ayna al ulama waay waay ana boroom xam-xam yi suñu réew suñu réew mii wallahi suñu senegaal gi ayna al ulama am na benn góor de bu ma doon dégg nay sànn génn na àddina waaye presque mataloon na cent bu ko pëlul moom nim doon def waaw xam na naa ay doomam doomam am na doomam parce que euh, euh, góor googu li ci garaawoon man euh, laata may découvrir affaire yi ay mbirum moom mais boobu boobu boobu gaañoogul woon man maa ngi woon Sénégal mais bi may réaliser ne moo jur ki ma bokkaloon classe benn jigéen mais danga naan bi après ndax après affaire bi da da doon yéeme mooy ndax paa bi presque temps yooyu amoon na ay cent temps yooyu wala mu jege woon ko mais en tout cas muy génn àddina na cent et mooy ki mu ki euh, euh, kooku foog naa moom la mujjee mooy doomam ji ndaw kooku ñu bokkaloon classe ndaw soosu mais boo gisee taawam mais man na nekk maamu maamu ki ma bokkaloon classe man. te kook rakkam la man nag ba ba ma ko yëgee maa ngaan ah ñu naan ma gis nga maire bi dëkk dëkk bërëb sàngam maanaam waaw maire boobu nga xam ne maire yëpp daanaka moo ci gën a màgg paabee ku moom moom mooy doomu paa bi la mooy magu kii nii bi ma de may affaire bi àllu seen ma ma ne waaye xam nga nag temps yooyu day day day day day xaw a kii mais <laughs> ku jur ku ku ma dund tuuti xam ne lool garaawul <laughs> moom paa boobu dama doon dégg ñu ne man masuma ko gis masuma ko dégg ci bon masuma gis seen bi mais dañ ma doon nettali ne ma moom dëj bu amee foofu aw yatam la doon yor parce que foofu yëpp moo fa mag te gaa nag dañuy jàpp ne paa bi dafa naax dafa kii moo tax aw yatam la doon yor ne mooy bu ñu bu ñu jaalee nii ci suba gi danaan kenn du fi toog na ñépp ku fi dëkkul na ñibbi yow yatam ne par force ñépp a ñibbi au moins moom daal dinay wàññil ña nga defal lool de teggil na leen loo xam ne ndax buñ dellu woon ci diine loolu lépp waru ñu woon a fekk ay cérémonie de deuil yoo xamante ne ni mais mais mais poids de la ak coono gi ñuy àndal ndax nit léeg-léeg aw tiis dal mu soxla nekk moom képp wala nekk ak ñoo xam ne ndax jamono yooyu ahlul uqul ñoo war a nekk ak ñoom di al ulama boroom xam-xam yi ñoo war a nekk ak ñoom ci jamono yooyu ngir man leen a dëfal di leen delloo ci yàlla ba ñu mën a taw bi ci loo xamante ni lu yàllay tere la ndax jamono yooyu dafa bari nit def ci lu yàllay tere dafa yomb waaw laysa minna man shaqqal juyub wa daraba wa latama alxudud wa daa bi daawati aljaahiliya aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam an niyaaxatu da ko doon tere ci koo xam ne dafa dafa faatu nga yow al wayloo way way way way di di mbég sa lex comme ni ko yenn jigéen ñi def xëppoo suuf seet yu mel noonu te tamit kàccoor bu xaabakat yi ak foo ñi nga xamante ne nii al aqlu bi diin lañuy def ca lañuy jaar ne dañuy gaaw ñëw miraasal gaay daldi di ci alal ji li ci ëpp ñu jël ne lii seen parle ci mbir mi te kenn joxu leen ñuy lekk ci turu diine ba ñi nga xam ne ñoom lañ ne woon ñoom lañuy miraasal presque duñu ci am dara ñoom sax ñoo leen ci yëppale boo jëlee ku nekk yàlla Allah waay waay wallaahi ku waxal ku waxal yàlla xam ne loolu mooy xew suñu réew ma senegaal <laughs> dund nañ ko ah ah oui ah oui oui <laughs> ñun suñ mais miraas yoo xam ne ba nga ko fekkee mais mbir mi séddale la woon Ah, ah vente aux enchères xam ngeen vente aux enchères man loolu laa fekkoon miraas moo xam ne ci ñun la woon suñu kër la woon vente aux enchères la woon mais bon parce que ñi ñu ko jox <laughs> ñi ñu ko jox mais dañu koo manut temps yooyu moom yooyu xamoo ci dara ay dix ans mais est-ce que amuñu woon mais li ci franc woon moo doon affaire bi vente aux enchères bi loolu moom moom dama marqué woon ñi ñi ñi xam duñu nangoo wax ndax ndax ñoom diw ñi ñu ko jox ay kilifa lañ ñoo xam ne ñu naan ay kilifa diw a ko fi yónnee wala ñoom lañ tànn mooy lu mel noonu mooy xew ci Sénégal nga xam ne gars yi miraasuñ dañuy séddale poids wu det boobu yépp ngeen teg nag yi ñuy rey ak jour bu ne ñu def juróom xaw ma ñaata fan juróom-ñaari fan wala fukkeelu fan bi lépp loolu lépp ngeen lebal lebal leb fu ne ci boutique yéeg magasin yi fu nekk ngeen jël fo ba doyal mu indi mu nekk ay som yoo xam ne ay centaine ay centaine de francs de de kii milliers de francs ñu ne nag nu ñuy def nañ ko jël ci li fi góor gi bàyyi daal di koy kii lool lo lool mo eh, loolu ngir faye ko bor yooyu waaye waaye ana ñoo ñoom njàngalem yonent mi alayhi salaatu salaam ndax ñun ñun xam nga ñun wolof ñun wolof ñun wolof xamuñu dara <laughs> dañuy gis ne nii lay demee nii lañuy koy defe nii laa ko fekk noonu lañ koy defe alors que bi du loolu kanta moom lañu gis bon tariixa sàngam ñoom ba fa bu fa kilifa jógee noonu lay demee ba léegi waxooma li sharia li sharia wax parce que ñun malheureusement yooyu gisuma ci benn boo xam ne li ñuy def ci sharia lañ koy teg malheureusement malheureusement surtout ci côté boobu ana ñooñook li yonent bi alayhi salaatu salaam wax hein li aali ja'farin ta'aman fa innahum qad maa yushghiluhum aw amrun yushghiluhum defaral leen waa kër jànfar ñam ndax tey da dikkal loo xam ne da leen a moo tax bu ñu xamoon diine dëgg dëgg bu amee ñi jege kër gi ñi am dëj ñoom ñooy fexe soit ku nekk togg këram wala buñ giwee ñoom ñépp ñu xool nan la ñuy fédérer seeni moyens ñu ne dañuy dem kër kenn ci ñoom ci kër yooyu togge fa loo xam ne moom lañuy jox waa kër googu ak bu dee éventuellement ñu fa ñëw di jaale daje heure lekk ñu joxaale la loolu mooy dimbali wënte wal asr insaana la fi xusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr loolu mooy at-tawaasi at-tawaasi bil haqqi wal wa sabr loolu mooy dénkaane dëgg ak dénkaane muñ waaye du ñun niñ koy defee chez nous ah. chez nous moom képp koo xamante ni te loolu moom loolu moom ku mu dalul ko ne daanaka bu la dalul directement dund nga ko wala gis nga ko waaw une partie de ta famille dal na fa ku fa faatu gis ngeen poids bi ni muy mettee intimité du ngeen ko am nekk ci mettit goo xam ne buur yàlla jëlal leen ku cher ci yéen da dégg day mujj mbir mi nekk foo xam ne palaasu jëwukaay la ñu fay waxtaane match bi amoon démb Ligue des ak li nga xamante mooy làmb ji nga xam ne moo amoon démb yooyu nga fay dégg ki dee moom gis nga bu doon gis nga nekk fa di ko ñaanal sax gars yi dootuñu ko def nga ne ma ah, non saa yi nag yow nag dangaa mën a exagérer yow moom t'es dans l'exagération totale parce que ce que tu dis est faux et archi faux yow li ngay wax dangay exagérer amut <laughs> walla baax na léegi <laughs> mbir mi kay grawul man man daw ma débat bi boo ma nee li may wax amut ñaan gi amut ma ne la ñaan gi <laughs> mooy la mais kaamil bañ fay kii nga ne yow gaa di kii wàcce kaamil ma ne la wàcce kaamil bi loolu mooy ñaan gi wàcce kaamil goo xamante ne nii illaa man rahima rabbuk yéenay ru yéenay wérut yéenay baaxu na ah. ndax ku ñu ne diw faatu na en général xoolal ma loolu mooy wane ñun suñu xol yi ni mu corrompu léegi wàcc kaamil charge la ci kiñ koy defal subhaanallah charge te li lay wan ne affaire yi yéere yi du baax maa tax ma ne la ñaan nga dafa amul dañ ko koo tudde mais lool lool du réel ñaan mooy wàcc kaamil boobu ku ñu ko wax yaa ngi xalaat lan laa ca mën a amee lan laa ca mën a ame am na ñoo xam ne moom loolu leen fa yóbbu ñuy wàcc kaamil te bu ñuy jàng kaamil bi njàng bi du set des fois ngistal yi ci biir njàng mi yàq xaraf yi ci biir njàng mi buñ koy jàng nit ñi baax yi fees dell du nekk di wax lu ko neex nga gis ñoo xam ne ñoom jànguñu tiit ñi jàng bi waxtaanee mbiru marché beeg mbiru politique beeg mbiru football beeg yooyu noonu de nga gis ñii di ree ñii di xàqataay fële ñii ne ñoom jàng nañ ba pare te li lay wan ne yéene yu bari ci loolu du yéene yu ñépp nag mais ñu bari ci ñooñu du wér mooy ne bés boo leen joxul dara wala ñu xam ne ñu ne koñ sàngam moom fu fa kaamil am du ñu joxee dara potum ndox lañ fay teg ku mara naan paanum ndox ku mara naan naan wallahi boo fi wooteetee kaamil doo bari le loolu moom maa la ko boo fi wooteetee kaamil yéen seen koñ dañ leen di ban yi yaa subhaanallah te gis nga affaire esprit boobu dañoo topp bu Europe gis nga ab wolof yi mooy ab sénégalais boo xam ne dafa bëgg dara mu bëgg rek wala mu taxu bëgg ko wàcceel kaamil day am bopp bi day xaw a tëju bu dee de amul moyen yi lan mooy am moyen wàcce kaamil daa jar ban moyen la jar ban moyen la jar amul moyen ban moyen la jar jarul dara yow bu dee mënoo ko nga sant ko ay nit ñoom ñu ñëw def ko mu jeex léegi pour mais dañoo foog ne il faut nga jox leen xaalis. même ki koy def lu moo jàpp ne kaamil boo xam ne dañ koo wàcce te joxe ci xaalis du baax wala àggut wala matu ma ne bi ñu joxewul dara amaana moo gën a mat ndax moo gën a mucc bi nga xam ne alal bi nga xam ne day korompu ñu bari da ne waaw au lieu ñu fàttale woon ci ci dee delloo nit ñi ci seen borom xam ne fi kiy jaar ki ngeen doon gis démb gisuñu ko fi tey te dootuñu ko fi gis ñun ñi fi toog ñépp ci suufu tànt bi noonu lañuy ñuy mujje waaw assalaamu aleykum ahla diyaar min al mu'miniin awil muslimiin li yonent bi aleyhi salaatu salaam doon ñaan bu duggee li nga xamante ne mooy ci bàmmeel yéen da ngeen ñoo jiitu waaye ñun ñu ngi topp ci seen ginnaaw insha allah loolu la lool wax mais ñun lool loolu lañuy xalaat buñ nekkee ci dëjooy kenn xalaatu ci lool ñu ngi ci yeneen ñu ngi ci yeneen ñu ngi ci yeneen loolu nag boo gisee li indi lool mooy tegg gu ñu tegg suñu tànk nag ci sunna yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu dem ba réer ñu complètement fii mu ne képp koo xam ne boo doxaloon sunna bii sa kër sa waa kër ñoo lay jëkk a xeex bu dee dangaa dof yow nga def say fi dof ta nga bàyyi ñu dëj suñu dëj waaw doo ñu toroxal ci suñu biir nawle yi doxal sunna mooy toroxal hayya bina ila sunnati xayri xalqillah sallallahu alayhi wa sallam gaa yi ne la bu ñu toroxal dang ñoo bëgg gàcceel ci suñu biir mbokk allahu akbar yaa lallah yaa lallah aaxiru zamaan aaxiru zamaan cey àddina bi suñu jamono ji moo yéeme laa siyama fi baladil wolofiin laa ilaaha illallah rawatina ci suñu réew ndax ñun dañu jàpp ne ñoo gën a xam diine ñépp ñoo gën a intègre ñépp ci wàllu diine alors que c'est faux c'est faux c'est faux yi dëj yi vraiment vraiment dëj yi dëj yi c'est un problème non ngandum problème la boo xam ne munkaraat ya fay xew te loolu nit ki moo tax nit xam nga àq yi jullit bi amal mbokkam bokk na ci bu génnee àddina nga topp janaazam ñu koy denc dafa am nag majaalisu suu yoo xam ne bu dee yow boo fa demee manoo ko tere manoo ci mooy yow léegi am na fooy toll day xaram ci yow nga dem fa ndax man ngeen a nekk ñaar ay xarit yoo xam ne yéenay ànd mais seen statut yamul de xam nga nit ñu bari loolu mooy seen problème loolu lañ comprendre lul dañuy gis ne yow seen xarit nga yéen a mas a ànd walla foo mas a yéen a bokk lépp mais sauf que yow buur yàlla dalaa may xam-xam te moom amul xam-xam boobu xañ ko xam-xam boobu pour l'instant yow nag manoo ne kii sama xarit la waaye ñoo juddoondoo ñoo fowandoo ñoo doon defandoo lépp ñoo demandoo école ñoo kiiwandoo ba léegi moom li muy def rek moom ngay def non yow xam-xam bi nga am dalaa tënk ci yoo xam ne ci moom man na bañ a garaaw mais ci yow day garaaw waaw ndax moom xamul yenn yi bu fa demee il n'est pas xam yenn yi yenn yu lu yow nag boo ko xamee amoo droit xam ne lii ma dem fa baaxul yow nga fay dem bu dee boo fa demee manoo leen koo tere en plus li ci gën a garaaw mooy nit ñi dañuy jouer ci sa présence di ko exploiter pour wane li ñu nekke baax na ku leen nar wax ne li ngeen di def baaxul ñu ne diw moo la gën xam tam mu nga fa woon bu fa baaxul woon doonu foon ne kon yow nekk foofu dafa xaraam ci yow bu dee mënoo leen koo tere waaw bu ngeen toogee wur yàlla ndax waxuma leen xoon an idha ra'aytum ayatillahi tustahza'u biha ha gaa yi di ko caaxaane di ci def lu nekk ngeen bañ a toog ak ñoom ndax bu ngeen toogee ak ñoom yéen ak yéen yéen ak buur yàlla daja na mun a naafiqi ak yéeféer yi ci jahannama fa dugal kon nag yow mënoo ne lu ma neex laay def ah moo tax yooyu laay leen biir buñ la déggalee baax na buñ la déggalul nga bale moo tax yenn coono yu ñu dal ñépp ñu koy jooytu fu ne. te bu keneen xewloo suba it yow it nga dem foofu def nii ni moom defee yow ni nga xew ba nga xewlee bi la tiis wi dalee ñu koy paasante te dara teguñu ci lu dul sori gu ñoo xam ne moom lañ sori sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon mu ne isna'u li ali ja'farin ta'ama fa innahum mu ne toggal leen waa kër Seydina Jaafar ñam ndax dikkal na leen loo xam ne da leen a tey imaam al Buxaari raxmatullah alayhi daf ne xaddatanaa Qutayba qaala xaddatanaa Abdul Wahhaab qaala sami'tu Yaxya ibn Sa'iid qaala axbaratnii Amra annaha qaalat sami'tu Aysata radiyallahu anha taqul xam ne la xabaar bi nag dikkale waa kër Seydina Jaafar radiyallahu anhum ni mu waaye jigéen ñi tamit di jooy ànd ak moom. imaam al di nettali lool mu ne haddathanaa Qutayba di Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani taalib imaam Maalik bu mag boobale qaala mu ne haddathana Abdul Wahhab imaam Abdul Wahhab qaala mu ne sami'tu dégg naa Yahya ibn Sa'id mooy Yahya ibn Sa'id ban al-Ansaari qaala mu ne axbarani Dudu al-Qattaan de al-Ansaari qaala mu ne axbaratni Amra Amra bint Abdirrahmaan moom moo ma nettali man ki nga xam ne maay Yahya ibn Sa'id al-Ansaari sëriñu imaam Maalik la woon Yahya ibn Sa'id bi mu ne amra moo ma nettali taalibe bu jigéen sayyidatu Aisha bu mag la woon amra bi qaalat mu ne sami'tu Aishata man amra bint Abdirahman damaa dégg sayyidatu Aisha mu ne radiyallahu anhuma lamma qutila ibnu Haarisa wa Ja'far ibnu Abi Taalib wa Abdullah ibnu Rawaaha jalasa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'rafu fi wajhihi al-huzn nee na bi nga xam ne ci lañu faat seydina Zayd ibn Haarisa seydina Jaafar ak seydina Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi dafa toog yu'rafu fi wajhi al-huzn xoolee xar kanamam moom alayhi xam ne triste na lii waxoon nañ ci keroog que ni walla buur yàlla bu la tegee natt mooy buur yàlla def ko saxaabaam yi mu sopp lool ci ñooñ la jël ñooñ la ñooñ la buur yàlla faat ci toolu xare bi naa Jaafar mii nga xam ne baayam moo ko yar moom alayhi salaatu wassalaam moo di Abu Taalib moom lañ jël mu nekk tiis u metti boo xam ne moo ko dal moom alayhi salaatu wassalaam nekkul di jéem a résister comme li ñu ko waxee woon buur yàlla teg la nattu ngay jéem a résister yi jaay ne man touché wu ma non al abdu abd jaam-jaam nga te noonu la buur yàlla bëgge la gise nga nekk jaam mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam toog yu'rafu fi wajhihi al bu ñu gisee xar kanam gi dangay gis xam ne ah njàqare li dugg na ko sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha sayyidat Aisha nee na wa ana attali'u min sa'ir al-baabi shaqqin fa ataahu rajulun nee na eh, shaq mën nañu wax shaq mën nañu wax shiq mu ne man nag maa ngi nekkoon ci bunt bi doon yër ci benn kii bunt bi porox ndollu bunt bi di xool benn bën bën di ko xool fi mu toog moom alayhi salaatu wassalaam nee na fa ataahu rajulun am benn waay bu ko dikkal benn saxaabi fa qaala ay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ay rasulallah inna nisaa jaafar wa dakara bukaahunna fa amarahu mu ñëw ne di ko yëgal ne ko ah waa kër jaafar de jigéenam ña mooy di tudd seen jooy yéeg seen yuuxu yi ñuy yuuxu foofu di jooy yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen dem ne ko waaw demal nga tere leen ko nee leen bu ñuy bu ñu jooy fa dhahaba rajulu waa ji dem summa ataa gin mu dem dikkat mu ne wallahi laqad ghalabatna mu ne jigéen ñi noot nañ ñu de mooy ne li ma leen di wax mais mu ngi mel ni dégguñu ko ah sayyidatu Aisha sayyidatu mu ne fa za'amat anna rasulallahi sallallahu alayhi wa ba mu ko defee ñetti yoon am na ci yeneen riwaaya ñetti yoon mu ne ko fahshu fi afwaahihinna min at-turaab yonent mi alayhi salaatu salaam ne euh, demal nga sànni ci seen euh, gémmiñ yi suuf ah léegi qaalat Aïsha sayyidatu Aïsha nee na radiyallahu fa qultu arghama Allahu anfaka fa wallahi ma anta taf'al wa ma tarakta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam min al-ana mu ne man daal sayyidatu Aïsha nee na ma ne man daal man kii daal jaaxal na ma mooy kii nii waa jii di ñëw nii di dem ak a ñëwaat yow yow fa wallahi waat naa ci yàlla de doo ko def mooy ne li yeneen tuwaay saab saab wax demal nga sànni seen gémmiñ yi mooy du jooy lañ tere mais yuuxu yéeg loolu mooy wane ne yuuxu yi ak am wax yañ doon wax loolu la mais jooy moom gis na moom sax alayhi salaatu wasallam bi mu leen di tàgge wa aynaahu ta wa aynaahu tadrifaan da doon génne rongoñ comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi mu ngi def benn di souligner affaire boobu ah, mu ne yow doo ko def de toute façon doo def doo du yow yaay dem di sànni man daal kii jaaxal na moom du manoo bàyyi yonent bàyyi woo yonent ma lay saat saam ci di ko sonal ak sa dem va et vient yi taddu yow yaay def lim la wax ne defal ci seen gémmiñu suuf imaam muslim it daal na koy solo ñoom imaam abu daawud an-nasaa'i rahmatullahi ala euh, kon noonu la dëj ba amee ñuy ñuy jooy amaana li tax dégguñu ko mooy ne tristesse boo ci ne xam nga nit mooy ne man mii ñii yonent ma saa saa nga leen digal ñu bañ faalewuñu ko ma non du loolu njàqare bu la dalee léeg-léeg waxuma la njàqare njàqare dina la dugg nit ñëw taxaw fii ngeen toog di waxtaan nga yot benn xabaar bu tiis mais muy wax déggatoo ko mu ngi nii toog même man nga koy xool mais sa sa gis day da koy percer danga koy xool mu mel ni yow moom day jàpp ne danga nga intéressé wu ci li muy wax ndekete yàlla xam ne ne déggoo ko te du moom ngay xool sa xel a ngi feneen ngay cogiter leneen sa xel a ngi feneen mu wax ba pare léeg-léeg mu seetlu ko ci bulaal la dégg nga mu gis ne réagiroo muy wax mu gis ne kii ci lay xame ne kii nekkul ak man mooy loolu moo leen dal ndax njàqare ku mu dalul nag yow mënoo ko xam waaw ku mu dalul rek mënoo ko xam kon noonu la euh, xabaar bi àgge foofu léegi nag ci jotaay bii di ñëw insha allah dinañ ñëwaat ci côté bii nii la tarjama doomi seydina jaafar di seydina muhammad ak seydina abdallah ibna jaafar ibn abi taalib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 wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin